al imaam al haafid ibn Abdul Barr di koon mu ne wa qaala aaxaru am na ñeneen ñu ne laa yajuuzu isticmaalu shay'in min as-suwar man kaana fii thawbin aw ghayri dhaalika illaa an yakuuna thawban yuudaa wa yumtahan fa ammaa an yunsab ka-sitri wa nahwihi falaa <laughs> mu ne beneen ñeneen ne daganul ñuy utiliser dara ci li nga xam ne mooy image moo xam lu ñu rëdd la ci biir wala yu mel noonu illaa lu dul an yakuna sawbu yuuta ba mu des bu dee ne daa nekk yére boo xam ne dañ koy joggi waaw comme loo xam ne dañ koo def ko comme tapis de euh, kii mooy yi nekk ci buntu douche yi <laughs> wala ci biir essuie nga xam da ngay essuyer say dàll wala ci buntu kër gi booy dugg si ñu ne loolu moom bu amul dessin garaawul waaw waaw xam nga yooyu yëpp dañuy am ni ay dessin la yooyu moom kenn du ci def loo xamante ne nii mooy day am jëmm day am euh, kii kattaneex non day ànd ak tatu bi ñu ne ba yooyu waaw dagaru nit ki utiliser dara lu am image lu dul loo xam ne day am ci yére lay nekk waaw waaw ndax man kaana fii amul droit lu dul mu nekk loo xam ne dañ koy joggi wayum taxam ñu koy euh, doyadal comme ñiy joggi yi am dañ ciy tëdd wala yu mel noonu <laughs> fa amma an yunsabahu waaye kanta ñu koy taxawal kat sikli comme rideau wa wi da wanax wi yu mel noonu falaa wala ci bu dul rideau ci buntu kër gi mu nekk ci mur bi loolu mukk xaalu ñu ne wa fii hadith Aisha min riwayat Ibn Shihab ma yaxus siyab mu ne nekk na ci hadith sayyidatu Aisha te mooy bi nekk ci Riyad bi parce que dane fa qatta'nahu fa ja'alna minhu wisaada wisaada tay ñone saa sa bam meree loolu xar kanam so soppeeku ñee na loolu am na lu koy wane mooy dañu koo dagg def ci ay naa ñaar wala benn ñu ne kon hadis boobu day wane ne te yoneen saa salaam lañ ko këram néegam noonu néeg seen dama ay salaam fa lay waaw te moom ci boppam da ko doon kon loolu ñu ne lii day wane ne loolu bu dee loolu la yoo xamante ne lu ñuy joggi la wala lu ñuy tëdd wala lu ñuy teg bopp ak yooyu mais xam da mooy ak coussin loolu dara newu ci kon hadis Sayyidatu Aisha bi me bu dee bu boobaa sitre quant à sitre li manul nekk mooy ëpp rideau yooyu parce que xadiis yooyu wane la loolu man da nekk ndax yeneen saa sax loolu la meroon ba xotti ko kanta biñ ko xottee ba def ko ay ñegenaay loolu nag da ko utiliser kon loolu lay wane ne loolu da ko cee jege la wayu ay yinuwaa di ko leeral woowu wayu aaridu mu ne laay nag sauf que lii boo ko seetloo nag naan mais attends lii dafa wutee xadiis sax lu mu xonay xadiis sax lu mu xonay suñu weesu léegi lu nee na yoneen saa salam Abu Talha sa lu mu xonay fa ne ko xanaa yoneen saa bi mu teree image yi waxuloon ba mu des loo xam ne dañ ko bind biir la mu ne ko waaw mu ne mais lii daa wuteeg nag xadis boobu ak Abu Talha waaw mu ne illaa lu sauf que an naa ñun anna zaalika min as-siyaab fii maa yubsat duuna maa yubsat fa bi bi zaalika wajhul hadiisayn ñii ne avec xadisu ñi dégg xadis yi na Sahl ibn Hunayf bi naan yooyu garaawul bu dee bi yéere yooyu moo xam kii ñooñu déedéet li nga mën mi mooy. xadiis yooyu nee nañu yeneen saa saam dafa permettre loo xam ne ci yëre la nekk léegi bi ñu gisee xadiis Sayyidatu Aisha bi kon mënula nekk rido parce que ba mu gisee rido da ko daa mer xotti ko kon nag ñu xam ne kon bu boobaa li mu permettre ba ñu daggee bële def ko ay coussin loolu da ko kon mooy loo xam ne dañ koy doya dal di ko lal ci suuf wala di ko jóggi kon loolu nañu xamee ne la Sayyidina Sahl mu xolay ko Abu ne ko est-ce que leen saa saam seppe mu ne ko waaw kon loolu la mooy loo xam ne mën na nekk mais il faut mu nekk maa ci la xadis ñaari xadis yi di ñeere fa baana bi zalika wajhu jëmuwaayu ñaari xadis yi wa innahuma ghayru muta'aridayn ci kaw noonu di nga gis ne opposé wuñu wa Aïcha te sayyidatu Aïcha qad alimat makhraja hadithiha te sayyidatu Aïcha xam na haditham nan la ñëwi nan la ko yoneen saa sam fi ba noonu mooy ab rido la defoon boo xam daa am dessin yoneen saa ko mu jël ko daal di koy def ay li nga xam ne mooy ay coussin kon ay njegenaay kon wa waqafan alayhi te xam na ci wa dakaru min al asa min mu ne ñoom kon lii mooy li nga xam ne mooy seen wax ne kon yi yoneen saa sam settee ci hadis bee ñii doon wax sayyidna Sahl ibn Hunayf moo tax Abu Talha ci boppam xam nga ñee mën nañoo toll ne mais Abu Talha kat yooyu da yim doon xottilu woo benn waay ne ko kiiwal yi ci suuf la ne woon voilà eh, eh, Sahl ibn Hunayf naan ko mais eh, mais yow xanaa yoneen saa salaam waxul woon ne lu dul mu ko waaw waaye lii moo gën a daal sama xel kooku mën na ne non non non lii ngeen di wax mënuñu koo dégg ah waaw loolu manu la nekk manu ngeen manu la nekk parce que yonent balay sa su ñooñu dañu ne affaire bi Abu Talha en tout cas lam doon yàq ci suuf la ne woon lam ne woon nañ ko dindi woo benn waaye ne nañ ko dindi waa ji di ko dindi te ci suuf la ne woon voilà namatam tax tax taxu bu ne woon ci suufam te lu nekk ci suuf dañ koy doya dal voilà kon ñooñ mën nañu tontu loolu <laughs> allahu taala alam eh, léegi nag al imaam al xaafiz ibn abdul bar muy continuer mu ne ba léegi ñii nii ginnaaw bi ñu waxee lii nag hmm, ñu ne nag ñu daal eh, ñu daal di teg taloo beneen ñu ñu daal di teg ay asaar wa eh, ñu toll tudd yeneen loo xam ne ci saxaaba yi lañ ko jële ay jeexital yuy dëgëral ñoom seen wax ji wa zakaru min min al athar ma rawahu waki' wa ghayru an Usaama ibn Zayd mu ne ñu tegtaloo nag ci wàllu loo xam ne saxaaba yi lañ ko jële li nga xam ne Seydina Waki' moom moo kurul moom moo ko jële ci Seydina Usaama ibn Zayd mu jële ko ci Abdurrahmaan ibn al-Qaasim an abiihi an Aysa mu jële ko Seydina Abdurrahmaan ibn al-Qaasim mu jële ko ci baab al-Qaasim ibn Muhammad mu jële ko Seydina Aysa mu ne qaala satartu sahwatan lii bi fii tasaawiir falammaa qadima an-nabiyyu sallallaahu alayhi wa sallam hatakahu fa ja'altu minhu munabbidatayni wala munbidatayni fa ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam muttaki'an ala ihdahima qaalu alaa taraa anna rasuulallaah sallallaahu alayhi wa sallam kariha dhaalika maa kaana sitran mansuuban wa lam yakrah mattaka'a alayhi min dhaalika wa imtahana voilà léegi <clears throat> lii nii mooy comme hadith biñ nekk nii mais ci beneen façon mu ne ñu tegtaloo ne Sayyidatu Aïsha ci boppam hadith bopp Usaama ibn Zayd du Usaama saxaaba bi de non mu jële ci Abdurrahmaan ibn al-Qaasim moom mu jële ci al-Qaasim ibn Muhammad mu jële ci taam-taam Sayyidu bàjjanam boog Sayyidu Aisha radiyallahu anha mu ne damaa muuroon sama hangar bu ndaw boobu sama benn rideau boobu daa moon dessin ay dessin yonent bi saa saam bi mu dëgmalee mu daal di koy xotti léegi mu nee na ma defar ci ñaari ñegenaay ma gis yonent bi saa saam man Aisha mu ngi woon nekkoon koo xam ne da doon euh, euh, wéeru doon euh, gegenoo di sukkandikoo ci benn ci ñaar yooyee léegi ñoom ñu ne xanaa gisu ngeen ne neen saa salaam mi bañoon loolu bi mu nekkee rideau biñ ko sampee def ko rideau loolu mu bañoon ko ba xottilu ko wala benn moo ko xottil boppam mais bi nga xam ne ci lañ ko def ñeganaay mu ciy wéeru loolu bañu ko voilà ba pare doyonal léegi qaal Abu Umar léegi al imam <laughs> Ibn Abi Umar mu ne léegi mooy Ibn Abdul Bar ci boppam mu ne moom nee wa qad yahtamilu an yakuna sitr mooy pour leeral dugal waxam ngir leeral ne é eh <coughs> waaw léeg-léeg waxoon naa borom xam léeg du duñu wax kultu dañ naan ah qaala al qaadi ndeke seen bopp lañ ci jublu voilà wala <laughs> mu ne moom nee na wa qad yahtamilu an yakuna sitru an yakuna sitru lamma hatakahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam taghayyara suratu mu ne waaye beneen possibilité bu man a nekk fii mooy bi koy leen saa salam xottee mooy image ba ca ne woon dafa soppeeku wataxattakat mu yàqu nekkatul image falamma suni'a minhu ma yuttakaw alayhi bañ ci defaree nag loo xam ne comme njegenaay bu ñuy dëstandikoo di ci wiiru lam tazar fii suura bi tamaamiha mooy image ba ci boppam da cee feeñatul mu ne wa idha ihtamala hadha lam yakunu fi hadith Aisha hadha hujja ala ala ibn Shihab mu ne bu dee loolu la imam ibn Shihab mi njëkk a wax tere lépp luy suura moo xam bu ñuy doyadal ak bu ñu samp ak lépp ci yem yow mënoo jël xadis bi di ko di ko delloowe ay waxam parce que bu boobaa boo nee mais nañ koo xottoon yoneen saa saa après mu utiliser ko te loolu garaawul kon te image yaa nga ca mu ne la ah attention mën na nekk bañ ko xottee image yi dafa dañ complètement kon bu boobaa waxu imam Ibn Shihab manoo ko delloowe ci sa wax yu mel noonu voilà ndax bu boobaa mooy la ci ne woon image yoratul forme image bi amatu ci waaw ak képp koo xamante ne ànd nag moom imam wax jooju manoo delloo waxam ci mu ne illaa sauf que am na mimman salafa min al ulama jamaatun dhahabu ila ma kaana min rasmi suwar mu ne sauf que ci way dawlu yu baax yi boroom xam-xam yi am na mbooloo mu bari ñoo xam ne ñoom seen jëmuwaay ak seen ni ñu jàpp ci mbir mi deme ci mooy lépp loo xam ne daal dañ ko defoon ay dessin yuñ def ci yére fii maa yu sax mais mu nekk loo xam ne lu ñuy jom la wayum taxan ñu koy doyadal comme njegenaa yeeg yooyu wayu takoale yi ñu ciy wéeru mi na siyaat yi ñoom dañu jàppoon ne laa ba sa bihi garaawul mu ne zakara ibn abi shayba mu ne al imam ibn abi shayba rahimahullah soloo na jëlaan hafs ibn ghiyath jële ci hafs ibn ghiyath rahimahullah an al ja'd min euh, rajulun min ahli al madina mu jëlaal ja'd benn góor ci waa ahlul madina rahmatullah alayhim qaala mu ne haddathatni ibnatu sa'd mu ne doomu sa'd moo ma nettali muy sa'd ibn abi waqqas anna abaha kene baayam radiyallahu anhu jaa'a min faris bi wasaa'ida da ko jële Perse waaw mu ubbi bilaadul iraq ak yooyu indi jëlee fa ay coussin ay njegenaay fii ha yoo xam ne tamasil amoon na ay dessin fa kunna nabsutuha ñun dañ ko doon lal nga gis boon ñii ba léegi ñi nga xam ne mooy même bu dee bon utal na quand lay boo xam ne dina wane waxu imam ni Shihab ba duñ ko dàqe lool ak ñaan danga waaye nag ah euh, lenn ci salaf yi lii nii comme Sa'd naa Abi Waqqas doomam ji nee na moom ba jëlee fa daa andi woon coussin yoo xam daa amoon ay dessin ñu ko doon mu ne loolu benn la luñ jëlee ci salafu salih kooku sahaaba sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu mu ne wa an ibn Fudayl lañ jëlee nañ ci ibn Fudayl an Layth mu jëlee ak al-Layth qaala mu ne ra'aytu Salim ibn Abdillah muttaki'an ala wisaadatin hamraa fiihaa tamaathil fa qultu lahu fii dhaalika fa qaala innamaa yukrahu haadhaa liman yansubuhu wa yasna'uhu nee na euh, <coughs> Layth na ne rahimahullah alayhi xarit imam Malik boobu dëkkoon Médina après dëkk Misra ne sëriñu waa Misra après mu ne damaa gis ci Salim ibn Abdillah Salim ibn Abdillah ibn Umar mu wéeru ci benn euh, coussin boo xam ne ñeganaay bu xonq boo xam ne daa ay dessin ma ma wax ko ci lool pour appeler xamaa na sëriñ bi daa fàtte ne lii dañ koo tere na saasam da koo tere mu ne mu ne euh, Salim na ko li ñu tere mooy loo xamante ne dañ koo samp comme rideau ak li nga xam dañ koo de ak ak ki ko xam ne mooy taxaw di ko defar waaye bu comme yu mel nii lu ñuy sukkandikoo lu ñuy waaye tamit lu yooyu dem darawu ko mu ne benn beneen a ngo kon kooku di tabi'i mu ne waan ibnul Mubarak jëlañ ci ibnul Mubarak an Hisham ibn Urwa Abdullah ibnul Mubarak mu jële ci Hisham ibn Urwa ibn Zubayr mu jële ci baam Urwa moom Hisham annahu kaana yattaki'u ala al-marafiqi fiha tamathil tamathil at-tayr wa ar mu ne moom Urwa jële ci baayam non <clears throat> Hisham jële ci baayam di Urwa ken da doon ci ay yoo xam ne dañ ci euh, ute benn sukkandukaay ak tamit euh, euh, loo xam ne da lay soulager ci booy jóg ak tamit loo xam dañ ciy wéeru ngir mu gën a soulager ah <coughs> yoo xam ne daa amoon li nga xamante ne mooy ay dessin yoo xam ne dessin wu ay picc ak ay góor waaw ay nit voilà mu ne loolu tamit beneen la buy wane ne kon ñooñu mooy yii yëpp mooy loo xam ne lu ñuy doya dal daa mel ni garaawu mu ne waan ibnu Ulayya njële ci euh, Ismaïl ibn kii <coughs> Ibrahim ibnu Ulayya Abu Bishr rahimahullah an Salamata ibn Alqama bu jëlee Salamata ibn Alqama an Muhammad ibn Sirin al-Anasi di Muhammad ibn Sirin rahimahullah dëkkoon Basra fële ci Seydina Abu al-Hasan ibn Yasar qaala mu ne kaanu laa yarawna wa busita min at-tasawir mithla alladhi nusit mu ne ñoom boroom xam-xam ne da doon nañ gis en tout cas moom imam wax Muhammad ibn Sirin te bu ne kaanu moom amaana li ci gën a jublu li nga xam ne moom lañu lal wa busita li am dañ koy joggi waaye te ñu lal ko ci suuf mina tasawir ci ay dessin mithlu alladhi nusim mooy dañu defoon différence bu dee lu ñu comme ay rideau ak loo xam ne ci mur yi lañ ko teg lool dañ ko doon tere mais bu dee yoo xam ne yu ñuy tëdd wala loo xam ne lu ñuy sukkandiku wala lu ñuy dox di ko joggi ay tapi loolu gisuñ ci woon euh, lu garaaw imam alhamd na abdul bar balee mu ne waan ismail ibnu ulayya azar ba léegi ismail ibnu ulayya rahimahullah indi na ba léegi jëlee nañ ci moom mu jëlee ci ayub ibn Abi Tamima an Ikrima mawla ibn Abbas annahu kana rahmatullah ala al-jami' mu ne yaqulu doon na wax fi tasawir fi al-wasa'id wa busut allati tuta huwa adallu laha doon na wax ci li nga xam ne moo jëm ci dessin yi am ci coussin yi ak tapis yi ñuy lal que yi nga xam ne dañ ciy jëm tapis yi ñuy doxe teg ko ci suuf nit ñi ay basan nit ñi di ci dox mu ne luy moo gën a doyale ci moom voilà kon mooy comme graw mu ne am abi Muawiya jëlee am abi an Asim mu mu jële ci Ikrima annahu qaala mu ne kaanu yakrahuuna maa nusiba min at-tamaasiil nasban wala yarawna ba'san bimaa wata'athu al-aqdaam mu ne ne ñoom te loon ñii tabi'i ya janaa bu ñu waxee saxaaba yi liñ ci jublu yii yëpp ay asaar la loolu la wax ne ñoom doon nañ gis li nga xam ne dañ koo samp ci ay eh, dessin yooyu yuñ samp loolu lañ doon gis ne daa garaaw loolu lañ bañoon waaye li nga xamante ne dañ ko doon jog gi ak tànk yi loolu gisuñ ci woon garaaw mu ne waan ibn Idris jële nañ ci an Hisham mu jële ci Hisham ibn Hasan an ibn Sirin ba léegi kaana rahmatullahi alayhi la yara ba'san bima wuti'a min at-tasawir kenn gisuloon problème ci loo xam dañ koy dogg ci dessin yi <coughs> mu ne rahmatullah alayhi wa an ibn Yaman mu ne mu ngi jële ci ibn Yaman an Usman ibn al-Aswad an Ikrima ibn Khalid ah, moom muy jële bi ci Ikrima ibn Khalid qala la ba'sa bi surati idha kanat tuba mu ne dessin bi nga xam ne dañ koy joggi loolu garaawul mu ne wa an ibn Yamaan jëlee nañ ci ibn Yamaan an Rabi' ibn al-Munzir mu jëlee Rabi' ibn al-Munzir an Sa'id ibn Jubayr mu jëlee Sa'id ibn Jubayr qaala laa ba'sa bi suura idhaa kaanat tuuta muy sa taalibi imaam Ibn Abbaas mu ne garaawul ci li nga xamante ne nii mooy ab dessin bu dee dañ koy joggi voilà kon lii lépp après bon mu andi an Abdurrahim ibn Sulaymaan an Abdil Malik an Ataa fi tamaathil maa kaana mabsuutan yuuta aw yubsatu falaa ba'sa bihi wa maa kaana minhu yunsat fa innii akrahuhaa voilà moom mu ne ata mu ne ci dessin yi nga xam ne dañ koo lal ci suuf ñu ne loolu wala loo xamante ne nii euh, dafa nekk ci suuf ñu koy joggi wala lu nekk ci suuf loolu garaawul waaye yi ñu taxawal samp leen comme ay rideau wala ci miir loolu laa bañ mu ne wa an al-Hasan ibn Musa al-Ashhab an Hammad ibn Salama an Amr ibn Dinar mu ne an Salim ibn Abdillah mu jële Salim ibn Abdillah ibn Umar mu ne kaanu laa yaroona bima yuta min tasawir basan gis nañ lu mel noonu léegi nag imam alhamdulillah Abdul Bar bi mu waxee lii mu ne hada mu ne hada lii aadalul madahib mu ne lii daal mooy aadalul madahib yi mooy bi gën a dal bi gën a diggu dóomu ci jëmuwaay yi wa awsatuha moo ci gën a diggu dóomu moo ci gën a nekk daal nga xam ne di nga dajale xadiis yi fii haadal baab ci buntu bi wa alayhi te ci lii nag aktharul ulama lépp ci boroom xam-xam yi lii dañ wax mooy daal lépp loo xam ne lu ñuy samp la di ko def ci mur wala ay rideau wala ay ay fenêtre wala yu mel noonu loolu lañ tere waaye bu dee yoo xam ne ay coussin la lañ ko def yu am ay dessin ci buntu kër yi wala ci tapis yi ci suuf yooyu ñu koy joggi loolu garaawul mu ne wa man xamala wa man xamala wa alayhi te ci lii aktharul ulama lépp ci boroom yi ci wa man xamal alayhi athar hmm, képp ku jël jeexital yi nga am ci wàll wi wax ci wàllu image yëpp jóge ci yeneen saa saam saxaabaam yeeg yooyu lam ala hada ta'wil mooy mbir yi jeexital yooyu du nekk loo xamante ne day opposé ci moom day jaxasoo ci moom nekk loo xam ne lii la ñuy mbëkk yi mbëkk yee déedéet wa huwa awla ma tuqida fiihi te mooy li gën a yeey loo xam ne moom la ñu war a fas jàpp ko wallahul muwaffiqu lis-sawab mu ne borom bi nag mooy ki nga xam ne mooy dëppaale li nga xam ne mooy li na jub léegi moom kon gis nga moom tànn na ne kon mbiri li ñu tere mooy contrairement ak imam Zuhri ni jàpp ne lépp ci waaw ak ñi ànd moom moom daa jàpp ne ñeneen ñi nga xam daal dañoo gis ne lu ñu teg ci suuf wala yooyu te loolu te te war na ko ci imam maali que ne di ko joggi wala jegenaay wala yooyu garaawul malgré yi nag kon jël na position am jàpp na lii moo gën a dëgër te ñëpp lii la wax léegi malgré ça bu kon mu ne ko waqad dhaba qawmun ila anna ma quti'a ra'suhu fa laysa bi suura <laughs> mu ne ñeneen moom dañ ne bon image bi même bu dee yiñ taxawal ak yooyu bon bu dee ne loo xamante ne nii dañoo dog bopp bi <laughs> comme euh, xaaju mooy dessin boo xam ne bopp loolu comme fas wi mais ñu dagg bopp bi newu ci wala nit ki wala yooyu xayawaan bi ñu ne loolu dara newu ci mu ne rawa Abu Dawud at-Tayalisi al imam Abu Dawud at-Tayalisi borom Musnad bi nee qaala haddathana ibn Abi Dhib mu ne imam ibn Abi Dhib al-Madani an Shu'ba mu jëlee Shu'ba ibn al-Hajjaj mais du Shu'ba boobu kii Shu'ba mawla kii la Ibn Abbas <laughs> parce que Ibn Abi Dhib ak ñoom Shu'ba ñoo bokk même classe mais loolu du riwaayatu aqran day am mais du moom mais kii Shu'ba mawla ibn Abbas la keneen la mu ne qaala daxala al-Miswar ibn Makhrama ibn Maxrama waaw muy al-Miswar men ibn Maxrama rahmatullah radiyallahu anhu di doomu Maxrama ibn Nawfal az <laughs> ñoom ñaar ñu saxaaba la saxaaba la doomu saxaaba <laughs> mu ne moom daxala ala ibn Abbaas wa huwa daa dem di seet ibn Abbaas radiyallahu anhu ah fekk dafa feebar mu ne wa alayhi sawbun euh, sawbu istabraq mu ngi ne woon ci kaw euh, yére boo xam ne ci istabraq la woon waaye ci kanamam yaday wa bayna yaday sawbun alayhi tasawir ci kanamam ñu ngi amoon benn yére boo xamante ne nii eh, amaana lu sàngoo wala woon wala lu newoon ci kanamam yére boo xam daa amoon ay dessin fa qaala al miswar al miswar ibn maxrama yi mu gisee lool mu jaaxal ko mu ne ko ma ma hada ibn abbas mooy dessin yi quoi mais ibn abbas yi la la fa qaala ibn mu ne ma alimtu ma alimtu bii man de xaw ko woon sax seetlu ma ko woon wala boog maa alimtu bihi xaw ma ci bii wa maa raa wa maa ura te se yaakaaruma que ne rasulullah sallallahu alayhi naa nahaana tere na lii illaa lu dul li taxoon mu tere sax yii nii lil kibri ngir rëy wa wat tajabbur ak tamit di rëy rëyloo yooyu te walas naa te ñun nii nekkuñ bi hamdillah sante ko yàlla kadhalika meluñ noonu falamma xaraja al miswar waaye nag bi al miswar ibn Maxrama demee amara ibn Abbaas bi saw bi fa nuzi'an mu ne eh, nañ ko dindil yére bii nañ ko a Ah, iqta'u ru'usa hadhihi tasawir mooy li nga xam ne mooy bopp dessin yi ci newoon mu ne dagg leen bopp yi ñii ne kon bu dee bopp yi dara newu ci dañ koo dagg mu ne war a ibnul Mubaarak al imaam ibnul Mubaarak rahimahullah qaala axbaranaa Yuunus ibn Abi Ishaaq mu ne Yuunus ibn Abi Ishaaq dafoo nettali qaala mu ne Mujaahid leen nettali qaala mu ne haddasanaa Abu Hurayra mu ne Abu Hurayra radiyallahu anhu nee na qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna jibrila ataani al-baariha falam yamna'hu an yadkhula ilayya illa annahu kaana fil bayti hijaalun wa sitrun fiihi tamaasil ah, wa kalbun fa amara bi ra'si tamaasil an yuqta'a wa bi sitri an yusna'a wa yuj'alu minhu wisaadatan tuwatta'aani wa bil kalbi an yukhraj loolu xadis la bu wér boo xam ne imaam Ahmad ak imaam at-Tirmidhi ñoo ko solo ci sanad bu wér waaw at-Tirmidhi na xadisun saxiix xasanun saxiix mu ne sëy naa Jibril la daf seet si bii ah, euh, euh, mu ne ma démb damaa ñëw mu ne mu ne falam yam naafu bi mu ñëwee nag dara terewu ko woon a dugg ci man lu dul ne néeg bi daa amoon ay yére yoo xamante ne ba yoo xam ne daa amoon ay picc ay dessin yoo xam ne moom lañ ci def léegi ak yoo xamante ne wa kalbun wa kalbun ak loo xamante ne nii ab ab ab kii la woon ab euh, ab xaj lañ ci dessin woon non non daa amoon ay dessin yoo xam ne ay picc la woon sauf que mu ne ak benn xaj bu ne woon ci kër gi léegi mu dig mu digle yore saa sam digle ne boppu dessin yi nañ dagg dessin yooyu seen bopp waaye li nga xam ne mooy rideau bi ñu dindi ko ñu lem dindi ko wa ñu dindi ko ba pare def ci dagg ko def ko ñaari njegenaay yoo xam ne yu ñuy joggi la xaj bi nag mu ne nañ ko génne mu ne kon ñii ba léegi ñoom ñu ngi ci naan lu ñu dagg bopp bi garaawul mooy loo xam ne même bu dee lu am dund la waaye bopp bi dañ ko dindi mu ne wa zakara ibn abi shayba al imam ibn abi shayba soro ci ibnu ibnu ulayya ismail ibn ibrahim an ayyub mu jël ci ayyub an ikrima mu jële ci ikrima rahmatullahi alayhi qala innama suratu ar-ras mu daal dëgg-dëgg dessin moom li tax li ñuy wax di ko tere mooy bopp fay daa xutin fala bas bu dee de Abdullah dessin ba dagg nañ bopp ba garaw mooy layu ñii nii mu ne waan Yahya ibn Sa'id jëleen ci Yahya ibn Sa'id rahimahullah an Salama ibn Abi Bishr mu jële Salama ibn Abi Bishr an Ikrima mu jële ci Ikrima bi qawli sallallahu alayhi wa sallam inna eh, borom bi tabaraka wa ta'ala bo inna alladhina yu'dhuna allaha wa rasulahu la'anahum allahu fi dunya wal akhirah mu ne qala ashabu tasawir <coughs> mu ne Euh, Salamatu ibn Bishr mu jëlee ci Ikrima mu ne borom bi loolu wax ne ñi nga xamante ne ñooy lor yàlla ak ndawam sallallahu alayhi borom bi de rëbb na leen ci àddina ak àllaaxira mu ne ñooñu ñooy waa ñiy defar image yi mu ne wa dahaba jamaa kon ñii ñii seen wax yëpp mooy te comme que moom Ikrima moo ne dëgg-dëgg daal li nga xamante ne nii mooy image yooyu ñuy wax mooy bopp mooy buñ dindee bopp ba loolu dara awatu mu ne wa dhahaba jamaatu am na beneen mbooloo nag boo xam dañu ne min ahlil ilmi ila anna suurata al-makruha fi sunatiha wattixaadiha ma kaana lahu ñii ne non <clears throat> c'est que li ñu tere mooy loo xam ne daa am ruux comme nit wala euh, euh, fas wala xar wala yooyu wa hujjatuhum hadithul qaasim mu ne ñii nag ñoom li nga xam ne mooy seen lay mooy hadith al-qaasim ibn muhammad rahmatullahi alayhi ma radiya anhu an Aisha an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala min ashaddi an-nas 'adhaban yawm al-qiyamah al-musawwar yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum mooy xadis bi ñu nekk nii waaw këne mooy euh, ëllëg mooy xam nga bu kële <coughs> ibnu abbas ibnu umar bokk dane ahyu ma khalaqtum yawm al dañ leen di dekkil ñiy defar di di leen buggal na leen dekkil leen li ngeen dundal leen li ngeen def ñoom fa ñu ne fa fii hada dalilun ala anna al-hayata innama qusida bi dhikra ila al-hayawan zawatul arwah ñu ne lii kon xam nañ ne kon dessin yoneen saa mooy yi nga xam ne dafa nekk ay xaywaan yi nga xam ne mooy dundit li nga xam ne day dund di am li nga xam ne mooy bakkan ruux comme nit comme yi ñu la wax léegi ñoom fasa jooy kon yii lañ tere mooy image boo xam ne bu dee image u garab talool wax nañ la ne loolu li ko gën a leeral mooy hadith Ibn Abbas bi mu wax waaji ne ko bu dee bañ nga bañ nga bañ nga ba mënoo def mais defaral garab <laughs> mu ne su maaraja bi sanadihi ginnaaw gi mu daal di solo ci sanadamaan Awf jële ci Awf ibn Abi Jamil an Sa'id ibn mu jëlee Saïd ibn Abi al-Hasan gis nañ ko mu ne kuntu ibn Abbas mooy xadis bi ñu jógewee mille sept cent quatre-vingt mille six cent quatre-vingt voilà bi waajooyu rek ñëwee naan ko man de lii laay liggéey moo wax ko ko waa ji tiit li yoneen saa salaam wax léegi nag mu ne ko léegi yow bu dee manoo ludul euh, manoo mooy defaral garab ak loo xam ne amul wax ñu ne lii day wane ne kon lii la waaw mu ne waqat xaa kaana Mujaahid mu ne Mujaahid nee na yukrahu suuratu shajar dañuy tere Euh, wa Mujaahid nag lii moom kefee ko wax moom moom moom moom euh, euh, lii dañuy tere li nga xamante ni mooy nit ki di defar da moom non moom da doon da doon bañ wa kaana Mujaahid waqad kaana Mujaahid yakrahu suurata shayaan da doon bañ nit ki di defar ay dessin yoo xamante ne ci garab la mu ne qaala abu abu Umar ci boppam Ibn Abdul mu ne wa haadaa laa a'lamu ahadan taaba'ahu ala daalik mu ne man xaw ma kenn ku topp Mujaahid ci waxam bi léegi mu ne wa zakara ibn abi shayba an ibn an abdussalam mu jële ci ibn abi shayba mu ne tudd na jële ci abdussalam an layth an mujahid layth jële ci mujahid mu ne annahu kaana yakrahu an yusawwira shajara al musmir mu ne léegi mu gën oo xam mooy du n'importe quel garab waaye garab boo xam ne day meññ loolu la ne woon loolu sax da koo bañ <laughs> waaw mais bon mu ne ma yadullu ala anna al ixtilaaf fi hadha al qadim mu ne lii wane ne gis nga wute bi am ci wàllu photo yi kii nu mu tudd boobu maa photo yi ak si wuñ mooy wàllu dessin yi que lu yàgg la maa dakara ibn Abi Shayba li imaam ibn Abi Shayba jëlee an ibn Ulayya jëlee ci ibn Ulayya ah ko ci moom mu ne qaala jëlee ko ci ibn Ulayya jëlee ko ci ibn mu ne kaana fii majlis Muhammad ibn Sirin wasaa'id fiihaa tamaasiil asaafir mu ne Muhammad ibn Sirin mel na xam ne taalibe ñoom Seydina Anas ak ñooñu moom moom Hasan ibn Yasaar ñoo doon al-Basri yi. voilà gis saxaaba yu mel ni ñoom Abdallah ibn Mughaffal ak façon yooyu newoon fële léegi mu ne jataayam dafa amoon ay njegenaay yoo xam ne daa amoon ay dessin waaw tamaatilu asaafir dessin yoo xam ne ay picc la fa kaana unaasun yaquluuna fii daal am na nag ci taalibe yi ñoo xam ne buñ mësoon a ñëw ci jataayu sëriñ bi dañ doon kaas quoi waaw di nga wax mooy ay sëriñ bi ak ñu kii voilà yooyu saa saa lu wax ci suura yeeg yooyu voilà moom mu nekk ñëw jotaay boo xamante ni daa am ay njegenaay yoo xam ne daa am ay ay ay ay dessin ay dessin léegi bon mu ne euh, fa qaala Muhammad su Muhammad ibn Sirin ne inna haa'ulaa'i bi affaire bi bëree nit ñi di kaas loolu mu ne ñii moom kat aktharu alaynaa mooy baril nañ ci suñu kaw ci kaas yi ñuy kaas falaw xal xawaltumuha mu ne yenn ci taalibi bu ngeen ko mënoon a dindi fii soppi yóbbu ko feneen voilà <laughs> mu ne wa hada min wara ibn Sirin rahimahullah lii nag daa bokk ci sàmm Muhammad ibn Sirin bi mu gisee même bu dee jàpp na ni lii mën naa ne te moom la imaam al-Hasan Abdul Barr dëgëral te li koy wane bon yeneen saa salaam Sayyidatu Aisha nee na biñ daggee affaire yi moom wéeru na ci te lu mel noonu ñoom euh, Salima ñi nga tilimal lépp ne ñoo dañu jàpp ne bu dee lu ñuy joggi la ñuy def njëgën ay garaawul. malgré loolu yëpp am na ci lool lépp moom la loolu dëgër fi moom ba moo tax mu bàyyi ko fi mais bi alhamdulilah lenn ci taalibe yi bare di ci wax di ci wax mu ne ñii de bari na léegi toxal leen ko <laughs> voilà <laughs> kon loolu ah <laughs> wallahu taala euh, alam waaw euh, euh, wallahu taala alam kon daal ci kaw nii la ñuy yem ci hadis côté Seyna Euh, al-Hafiz Ibn Abdul Bar jazaahullahu anna xayra euh, wa anil islam léegi kon dañuy yem nii pour tay bii di ñëw nag bu ñëwee nag ñu ñëw nag ci imaamu Nawawi moom <laughs> rahimahullah <laughs> waaw euh, moom ni nga xamante ne nii